salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhim alayhi léegi soog ko affaire bi xam nga ashara al mubashirin ñoo ñu gën a màgg Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah jamono ji dundul génn la àddina ci xilaafa Seydina Omar vers l'an 17 fële ca Taa'uun ba amoon Sham moom ñoom Seydina Mu'aaz ñoom Seydina Bilaal radiyallahu an as-sahaabati rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw waaye ñi nga xam ne ñoo jii Seydina Abu Bakar génn na àddina moo doon premier xilaaf xalifa Seydina Omar kontatul ndax mu xam ne day génn Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah kon setta ci des <laughs> am na ku muy Abul A'war miñ la doon wax ah ah Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma lu tax boolewu ko ci boroom xam-xam yi ne en fait li tax Seydina Omar boolewu ko ci te xam na ne moom ci la man na ko mooy lim nekk jegeñaaleem parce cousin wam la bëggul ko dugal ci biir loolu ba gaa yi naan Omar daa daa mbokkam la fi dugal non tawarru an minhu moom li mën a taxaw nii nii doy nañ sëkk ku nekk ci ñi man na ko kon di yokk loolu mu mën a indi jax-jaxal ci waxu xel ñoo xam ne seen xel yi dafa dayet mu effacé kooku boolewu ko ci waaye moo tax après buy tudd doom ji Sayyid Ibn Umar radiyallahu anhu wa di Abdallah nga xam ne Abdallah ibn Umar moom am na sax ñu ne moo njëkk dugg baayam ci biir diine ji waaw boolewu ko ci nee na nay observer moom observateur la day observer kese mais manu na nekk xalifa mukk il n'est pas éligible waaw Allahu akbar wax yi carré ba nga xam ne laysa al amru mulka mbir mi nekkul woon ay régence ak affaire u buur déedéet Ali ibn Abi Talib Ousmane ibn Abi Talib Ousmane ibn Affan Abu ah, Abdurrahman ibn Awf Talha ibn Ubaydillah az-Zubayr ibn al-Awwam Sa'id ibn eh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum wallahi laqad tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raad kama qaala amirul mu'minin wa thani khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' Allahu akbar kon ñii la nga doon wax six yooyu ñooy ñooñu ñoom la léegi nag mu ne wa inni daman qad alimtu xam naa que ne am na aqwaman am nay gaa yi yas'aluna fi hadha al amr ñu ngi jam ci mbir mi mooy lam dégg Makka fàttale ko hadith sayyidina eh, ibn Abbas ibn Abd al-Rahman ibn Awf alayhi ridwanullah moo ñëw wax ko ko am na ñuy jam ci mbir mi xilaafa gi waaw jàpp ne ñoom ñoo gën a yelloo nekk xalifa te démboo njaay mu ne gaay la yoo xam ne ana man ni Umar da'atuhum bi yadi hadihi ala al-islam xare naak ñoom duma naa ak yonent ba naa leen ak sama loxo ak sama jaasi ngir ñu dugg ci l'islam woo ma teenti façon nit yu mel noonu ñoo taxaw naa ñoom ñooy nekk xalifa waaw dañooy jam ci mbir mi jàpp ne du ñu yi nga xam ne ñooy as-sabiquna al-awwalun ñoo fa war a ñoom ñoo war a jiite a xam ñoom la yonent bi alayhi salaam liñ jële ci moom ak am capacité ak habilité gestion jiite mbir mi keneen ci ñoom am keneen ku ñoom gaa yi bëgg fële ne dém njaay nga xam ne ñi ma tudd ñi ñoom xare na moom ñoom sax xanaa daa tudd boppam Omar rek ngir wax man nii xare na ñoom ñu kon ñoo ñu jàgg jootu waaw ñu bëgg ñëw Ah, kenn ci ñoom lañuy ñuy jaayanteel mu nekk xalifaay jullit ñi c'est quoi ça fa in fa'alu dhalika sëy bu ñu defee lool fa ulaayka jaayanteeg ñooñu bàyyi fi ñii ma tudd ne ñoom la yonent bay saa saa bi muy génn àddina ñoom la yaroon bi gërëm ñuy jaayanteeg keneen ku dul ñii ñooñ buñ defee lool ñooñu ñooy noonu yàlla yi alkafaratu du lool ñooy ñi jëf jëfu téeféer te ñooy ñu sànku ñi summa inni ginnaaw gi mu ne leen man Umar radiyallahu an ibn al-Khattab laa ada'u ba'di shay'an ahamma 'indi min al-kalala mu ne bàyyiwuma sama gannaaw mbir moo xam ne lu ma gën a préoccupé que al-kalala kalala bon d'une façon générale gisoon nañ ko ci sira <laughs> bi ci wàllu miraas mi <laughs> say dégg nga miraas ah non bul tiit nag de waxoon nañ ko foofu ni ko wolof yi doon waxe ak niñ koy dégg réeli yii yaas moom yii non moom dara lu ñuy xam kese la bu ko ñépp bàyyi kenn du ko xam waaw yow nga mën a nekk faradu yi bu gën a mag nga naan lépp bu la kenn gëmloo ne manoo waaw gënoo koo mën a ay képp kuy wax man ngaa gën a ay ku nekk ci ilmul fara faraid saway voilà boo amee bala ko sa taa mayee fexeel déglu loolu te gëstu ci te daal di ciy xóotal bañ a yem ci lool képp xóot ci waaw insha allah nga nekk le plus grand faradi voilà insha allah kon sëy <laughs> naa cheikh waaw sëy naa cheikh <laughs> radiyallahu anhu rahimahullah wa hafizahu waaw day nekk farad yi di nekk farad yi laa wax <laughs> waaw léegi <laughs> nga nekk farad yi waaw bu kenn nekk fii jàpp ne yow doo ko nekk lépp lu ñuy xam lu boo ci exclure sa bopp ndax waxi nit ñi yaa ci exclure sa bopp yàlla li muy maye mu ngi fi ba léegi zalika fadlullahi la gis nga lépp luñ la fi wax ci keltee ku giiwa ku mu mbaax ak xam-xam kellte ak jege yàlla ak yonent bi alay saa saam ma ne ngëneelu yàlla la kenn ko fi la nga yut yutihi man yasha'u moo koy jox ku ko soob nag yow lu tax nga bëgg exclure génn sa bopp ci ñu soob yàlla ah da ngaa xam ne ngëneelu yàlla yi yow borom bi moo la ci euh, euh, amoo ci place <laughs> ku la ko gëmloo boo ko gëmee xaw ma yéen ñaar ko ci gën a kannasu waaw kon mu ne man li ma gën a préoccupé sama gannaaw li ma bàyyi mooy alkalaala alkalaala mooy nit koo xam ne lii mooy li nga xam ne mooy liy dëgg ci wax yi nit koo xam dafa génn àddina mu monsieur X dafa génn àddina bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi way waajur lii mooy kalaala ci gàttal léegi mooy ña donnu du ñoo xam ne directement ci moom lañ soqeekoo te moom soqeekuwul ci ñoom ndox bu dee baayam ay waajuram mooy ci ñoom lañ jóge ñooy raasinam bu dee doom yi ñooy branche am mais moom nag cette fois-ci branche yi amul racine bi amul mooy doom yi nekkuñu fi amul doom wala doom yi génn nañ àddina ñoom ñëpp wala ak baay ya ak doo ak ak ña ko mën a kii nday yaag yooyu mu ne maaraajaatu man de daal du may euh, laaj di laaj di delluwaat di laaj rasulullah nawal yàlla sallam fii shay'in ci dara ma rajaatu li nga xam ne moom laa ko doon ka laajaat fil kalaala ci masalaam kookee nga xam daa génn àddina te bàyyiwul bàyyi yaay te bàyyiwul fay doom mu ne moo taxit wa maa axlada lii fii shay'in maa axlada lii fii <laughs> mu ne moo taxit <laughs> comme que loolu laa saa saam taralul ci man ngir yar ma man Omar waaw nga nekk xalifa nekk kilifa nii yu tee sëy expérience yi nga xamante ne bon ñenn ñi xamul dara ñoom dañoo jàpp ne ah loolu moom est que loolu jar naa wax seen démb waxoon naa ne képp koo xamante ne nii bëggul ñu koy rappeler démb mbëm saay kooku moom yoboo ngeen bàyyi mu daaru te xam ne waa ji moom wuuru waaw koy rappeler muy mer <laughs> ah waay <laughs> attention laa wax waaw léegi mu ne moo tax yonent bi salaam tarawul lu ëpp maa aghlazali fiihi ci loolu tamit mooy laaj yu bari yi ma koy laaj moom it mu taral ci man ngir ma bàyyi laaj yu bari yi ma koy laaj ci loolu xatta ba benn bés li def taana bi isba'ihi bi usba'ihi bi asba'ihi dañ koy wax fii sadri yonent saa dafa jël baaraamam daal di koy jam ci ma dënn man Omar mu ngi ci minbar bi di nettali fa qaala mu ne ma yaa Umar si yonent saa sax ne ma yow Umar alaa takfiika aayatul sayf allati fi aaxiri suurati nisaa ne ko ndax doyu la aayab bi nga xam ne mooy aayab été bi as-sayf <laughs> waaw ndax ci jamonoy sayf ci la eh, eh, kii woon ci la wàccoon nekk ca jeexitalu suuratu nisaa mooy aaya bu mujj ba rek. yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka wa huwa yarithuhaa wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا wallahu bi kulli shay'in alim voilà mooy bam naan yastaftuuna ko yeneen saa sam ñu lay laaj kulillahu waxal ne borom bi ci woppam yuftiikum mooy ki leen di ubbee bëgg nga xamal leen leeral leen fii fil kalaala ci waajoon ñu wax waaw génn àddina alors que ñi koy donn moo tax du bàyyi du ndey du ay doom moo tax mu ne mu leeral in imru'un halaka laysa lahu waladun amul doom wala hu uxtun mu am sœur xam nga uxtu uxtu est-ce que doomu waaj la non soqeekuwul ci waaj yaa ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu soqeeku waaw waaw bàyyi fi dara bàyyi fi sœur kooku day am moitié waaw wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad waaw moo koy doon bu dee ne amul bàyyi fi doom fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak ba ñu jeex mu ne ko aaya boobu noonu doyu la ah xanaa doyu la alam takfi ndax yow doyu la Umar <coughs> ah alam takfiika aayatu sayf allati ah, loolu doyu waaw léegi nag Seydina Omar après ci affaire bi leer na ci moom bi mu toppee li koy ne saa sa moo tax mu ne mooy masala yooyu lëntoon ci moom mujj leer mu ne Euh, wa inni taman in aish bu ma dundee aqdi fiiha dinaa ci dogal dinaa ci àtte dinaa ci àtte bi qadiyatin ci àtte boo xam ne yaqdi biha man yaqra'u al-qur'an wa man la yaqra'u al-qur'an dinaa ci àtte àtte boo xam ne day leer leeraay boo xamante ne ku xam al-qur'an ak ku ko xamul ñoo ci yem mooy day leer ba mooy ñii nga xam ne ay boroom xam-xam lañu yu sóobu lool dañ koy xam mais koo xam ne sax xam-xam ñoru la mais boo koy dégg di ko comprendre <laughs> waaw waaye yal na la borom bi defal ilmul farida faraid bopp mu yombe noonu waaw ci yow ak képp kuy déglu ak képp koo xam ne sa xel mas na cee dem nga bëgg koo xam yal na ko borom bi yombale noonu ba ku ci soobu bu baax ku ci ñàkk soobu sax mbir mi day leer ci yow waaw amin léegi mu ne summa qaala ginnaaw gi <coughs> Seydina Omar ne allahumma esa eh, borom inni man ushhiduka ala umara'i al maa ngi lay prendre témoin borom bi tabaraka wa taala bi la seedeloo kene ñi nga xam ne umara al amsar ñoom laa def ay gouverneur ci gox yi nga xam ne dañoo sori Medina nga xam ne manuma koo gérer personnellement man Umar ma ut ñoo xam ne ñoo toogal ngir doxal li nga xam ne moom la yonent bi saa saa newe woon fii ci Médine maa ngi prendre témoin borom bi ci yow yow yaay sama seede ci seen kaw kene ñoom wa inni man Umar de innama ba'astuhum alayhim li ya'dilu alayhim dama leen a yeebal ca nit ñooñee ay bilaadu Iraq bilaadu Sham bilaadu Masr fu ne yamaama yaman fépp dama leen faa yónni pour lan lu tax ma yebal leen fa def leen ñu dem fa tabb leen li ya'dilu alayhim ngir ñu daal di jub ci seen kaw ñu doxalu njubte ak ak njub bañ a doxalu ndëngte wala yu'allimu an-naasa te ngir ñu jàngal nit ñi diinahum wa sunnata nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu jàngal ñu seen bi nga xam ne mooy sunna yonent bi saa saa ma koy leeral te moom la ndax sunna yonent bi saa saa mooy suñu diine wala borom xam-xam yu xame yow Muhammad ibn Sirin waaw radiyallahu anhu doon wax inna hadha al-amru din fanzuru amman ta'khuduna dinakum waaw gis nga hadith yonent saa saa sunna bi mooy suñu diine seet leen ci kan ngeen koy jël moo tax lii bayaan la wal yu'allimu an-naasa diinahum wa sunnata nekkul diine daa nekk nee sunna nekk nii déedéet ku ko tekkee noonu xamoo li ngay wax ngir ñu jàngal nit ñi moo tax doon yomb ñoom ibna ibna ah, Mas'ud waaw yónni leen yónni ñoom Hudayfa ibn al-Yaman waaw bari ngir lan ñu doxal taxaw jàngal nit ñi seen diine wa sunnata nabiyihim bi nga xamante ne kenn du ko xam lu dul nga jaare ko ci sunnaay seenub yonent salawatullahi wa salaamuhu alayhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah allah <laughs> léegi mu ne wa yaqsimu fihim fay'ahum alal yi nga xam dañ koy jële ci loo xam ne xare amul ci lempo yi nga xamante ni xaraaj yi nga xamante ni ñi dul ay jullit ñoo koy joxe ah ngir ñu indi ko daal ba indil ma ko rek waaye séddaleen loon ko ñoom waaw wa yarfa'u bu amee loo xam ne nag ma ashkala alayhim min amrihim buñ ñëwee ba ay questionnement ay atte yoo xam ne tëna leen manuñu koo hein régler ñu yëkkatil ma ko indil ma ko fii ba ma dajase ñi nga xam ne nag saxaaba yu mag yi surtout yu nekk fii nga xam ne ñoom yónniwu ma leen ngir da leen a soxla fii te Ali ibn Abi Talib Usman ibn Affan Abu Ubayda am no ñoom kii Seydina Abdurrahman ibn Awf ibn Abbas al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhum ñooñu bu ko defee ma dajale leen fii ñu mana a loolu nga xam ne moo tëñale ngir ñu ñu ñu ñu régler ko ñu waxtaan ci ba xool lan mooy li nga xam ne moo ci àtte bi yàlla waaw waaw wa yarfa'u ilayya ma ashkala alayhim min amrihim ngir tamit dama leen fa yónni lépp loo xam ne mooy manuñu ko régler nañ ñëw wax ma ko nañ ko indi fii ñu xool nan lañ koy régler fii Allahu akbar waaw moo tax kilifa dalaa war a tanee dara quoi <laughs> parce que moo ki ëpp xam-xam jamono jim nee xalif bilaa nisaa waaw te dajale na fii ci wetam ñu ngi bàyyi ñoo xamante ne nii amul benn masala buy ñëw ñu dajaloo ci ñoom ñépp lu dul borom bi dina def dëgg ji génn seen diggante Allahu akbar waaw kon loolu kilifa goo xamante ne wolof yi sax wax nañu dëgg waaw garab bu la sutul du la may ker laa wax loolu bu yaboo mu leer ah ma garab goo xam ne sutu la yow mii di fay ma ne manu laa may ker demal nga demal nga nekk ci naaj wu tàng jër nga ñëw ci garab mooy gerte gerte ak gerte ah, wala wala wala kii nu mu tudd euh, ñebbe garabu ñebbe nga xam ne day law ak xaal ci suuf nga naan udal ker wóor na du la tee naaj wi laa lakk nga xam moo tax euh, kilifa daf laa war a tane wal yar wa wa yarfa'u ilayya ma min amrihim summa innakum ayyuha an-nas léegi nag ki lay ñëwee nag suñu xadiis bii wax la rek ni nga xam ne noonu la doon taxawe ko waaw ni doon taxaw affaire yi euh, quelques jours bi mu defee discours bi euh, dafa taxaw di waxtaan ak comme ni nga xam ne moom la euh, Amr ibn Maymun mi nettali faatu Seydina Omar radiyallahu anhu ci guddaay daal di nettali mu ne man dama gis ra'aytu Umar ibn al qabla an yusaaba bi ayyaamin bil madiina waqafa ala Hudayfata bni ala Hudayfata bni al-Yamaan wa Usmaan bni Hunayf ah taxaw la ah alhamdulillah Usmaan bni Hunayf frère kan kan lañ fi doon gis bi ñuy gis image yi <laughs> eh donc dafay bi ñuy masagaa image bi kan moo ñëwoon ci Abu Talha seet si ko mu feebaroon te Ubaydillah ne dama ko faa fekk. Sahl ibn Hunayf frère am la woon radiyallahu anhuma bim naan ko bim ñëwee euh, euh, Abu Talha mu ngi fekk Abu Talha di digal kenn naan ko dindil ma dessin yi nekk ci sama suufu laltu gi mu naan ko lu tax nga koy dindi xanaa déggoo mu ne yow xamoo yow yow xam nga li yone saa saa wax ci ay dessin ay ay image mu ne ko mais est ce que waxuloon illaa raqman fii saw ba mu des loo xam ne lu ñu def la ci yére mu ne ko waaw waaye lii at yabu min ni moo gën a teey sama na min nafsi moo gën a teey ci sama waaw fàttaliku nga kon alhamdulilah léegi dafa am euh, jataay euh, bi ñu génn biñ naan jullee nit ci jàkka waaw te ñu naan euh, sayyid keroog bi Sa'd ibn Abi Waqqas génne àddina radiyallahu anhu nga xam ne al asharatul mubashirin bil janna yi ñoon tudd sànq moom mooy ki nga xam ne moo ci mujjee génn àddina radiyallahu anhum bi mu génnee àddina ci xilaafu sayyidina Muawiya radiyallahu anhu l'an cinquante cinq boo am na wute mais mooy li gën a dëgër amaana Sayyidatu Aisha ne jàllale leen néewu Saad ci jàkka ji bañ mën koo jullee ñun nit ñi ankara naasu nit ñi daal di bañ loolu quoi mu ne mais maa na a gaaw sa naas maa salla rasulullah sallallahu alayhi maa ngi doon jaawale naan parce que Sahl ibn Hunayf dafa ñëwoon sama bopp fan yooyu yëpp comme ndax loolu mais du Sahl ibn Hunayf parce que maa ngi naan non parce que Sahl am na ñu ne jamonoy Seydina Ali la la am ñu ne non après sax kon kooku manu la nekk koo xam ne yeneen saa sax da koo <laughs> xam na kan la parce que kële tamit Sahl dafa amoon Sahl ak Suhayl ak Safwan Banu Bayda ñii la voilà Sahl Suhayl ak Safwan ñoom ay doomi kuñ naan Bayda benn jigéen boo xam ne Da'd la tuddoon ñu naan ko Bayda radiyallahu anhuma léegi nag Sahl ak Suhayl sayyidatu Aisha dane yonent way saa saam julleewul Sahl ibn Bayda walla Sahl ibn Bayda man nag maa ngi doon sama xel demoon Sahl ibn Hunayf ak tur bi Sahl biñ bokk moo taxoon maanaam mais sauf que est-ce que mënu la nekk Sahl ibn euh, Hunayf parce que moom jamono am nañu ne jamono Sayyidina Ali la génnaat te Ubaydillah ba mu koy gis ci kër Abu Talha Ubaydillah bu saxaaba dajaloo ak Yonent bi alayhi salaam surtout Uqba ibn Mas'ud di doomu di rakku frère Abdallah ibn Mas'ud la kon manu la nekk noonu kooku nag Sahl ibn Bayda la ak Suhayl moo tax den dane ibnay Bayda Yonent saa sam julleewul ñaari doomu Bayda yi muy Sahl ak Suhayl rudul ci jàkka ji waaw moo tax jullee ci jàkka loolu daraa ci newul niiw wallahu ta'ala alam pour bañ a dugg ci bon ginna kii borom xam-xam yi mais loolu voilà lii euh, <laughs> alhamdulilah radiyallahu an sayyidina Usman ibn Hunayf moo fàttali affaire boobu dama ko doon fàtte <laughs> léegi kon fay loolu ab la mooy wax kan dëgg-dëgg bon Sahl ibn Hunayf waxoon nañ la mënula nekk moom mais bon nañ en tout cas Sayyidina <laughs> jullewu ko loolu jàkk ji léegi mu ne kii Seydina Amr ibn Maymun mu ne damaa gis Seydina Omar radiyallahu anhu laata ñu koy faat trois jours avant non quelques jours avant Médina ala saakina abdul salaam nee na mu ngi taxaw ak Seydina Hudayfa ibn al-Yaman nga xam ne daa bokkoon ci ñi mu yónni woon Irak fële ca Kuufa wa Usmaan ibn Hunayf ak Usmaan ibn Hunayf daan leen wax naan leen nan la nan la foofu ngeen fa ngeen mooy di leen laaj ay fañ jóge fañ fam leen ni lan la fa demee ah naan ndax da ngeen a ragal ba est-ce ragalu ngeen ñu yenn suuf si loo xam ne àttanu ko waaw loolu nag liñ ci lu mooy euh, mooy xaraaj bi nga xam ne moom lañu yéeféer yi ñi nga xam ne du ñuy jullit waroon a joxe Seydina Omar ak ñiy joxe jizya Seydina Omar di leen laaj est-ce que euh, da waxoon lool nañ ci taxaw léegi nag mu leen di laaj est lañ leen wax laaj diisul ci ñoom loolu lay wax allahu akbar moom il se souciait de man les non musulmans ñu doon julli nekk ci territoire jullit bi est-ce que impôt yi ñu leen di teg mettiwul ci ñoom nañ leen seetaan affaire bi allah allah gis nga qimmatul islam quoi gis nga l'islam ñi xam l'islam di doxal l'islam comment ils sont moo tax non vraiment suñu xol day xolu képp ko xam lii day xotteeku boo gisee léegi ñun ni ñu mel ñun julli ñi ci kaw suuf allahu akbar ñoo xam ne mooy ñoom ñi yàlla def teraanga muy responsabilité ñu jiite leen lu danga leen a gën juddu danga leen gën dara ñu def nga yor mbiru jullit ay jullit jàppewuñ leen ay nawle di leen toroxal di lekk seen alal di lumbal seeni mbir ñuy deew kilif ak ñekk mën a faju seen yonnew ci takat ñoo bokku diini ñoo bokku seen yoon naw ci nga gis Seydina Omar radiyallahu anhu di soucié wu ci ndax les non musulmans yi nekk ci terre en terre d'islam est-ce que impôts yi jizya yi ñuy joxe de capitulation de capitulation yooyu ñuy joxe seen contribution est-ce que diisul en ah, Hudayfa en ah, Usman ibn Hunayf ataxaafaani ragalu ngeen an takuna qad hammaltuma al-arda ma la tutiq waaw est ce que ragalu ngeen ne yéen li ngeen leen teg est ce que diisut est ce que nu ngeen suuf si lu attanul Seydina Xudayfa naan ko ak Seydina Usmaan radiyallahu anhuma déedéet hamalnaaha amran hiya laha mutiqa ma fiha kabiru fadla <laughs> ndeysaan radiyallahu an Umar radiyallahu an Seydina Umar waaye sallallahu ala al-murabbi yal na borom bi julli ci ki nga xam ne moo leen yar quoi salawatullahi wa salaamuhu alayhi Seydina Xudayfa ak Seydina Usmaan ibn Hunayf radiyallahu anhuma naan ko déedéet ya amiral mu'minin non liñ ne non dii suna ndax ñoom itam yorent bu moo leen yar alayhi salaam xam nañ ne teg nit lu mu àttanul loolu déet waaw mu ne déedéet teguñ leen lu kii de liñ leen teg <laughs> àttan nañu ko te sax du du du sax kabiru fan lu lu lay ci des leen laaj déedéet lu tu liñ leen laaj lu ñu àttan la mais Seydina Omar texul xelam mu naan leen unzura an takuna hamaltahu hamal hamaltahu hamaltahuma wala hamalat hamaltahuma ah hamaltuma hamaltuma al-ard ma la tutiq waaye malgré liñ ko wax noonu mu ne waaye na ngeen seetaat mbir mi rek seetaat leen que est-ce que rek nekkul li ngeen leen teg diisul na bañ a diis daal lool seetaat leen ko même bu dee wax ngeen ma lii Allahu akbar waaw ñu naan ko xaalaa ñu naan ko laa déedéet ndax diisul diisul nee na Seydina Omar ne la in sallamani llah la ada'anna aramila ahla al-iraqi laa yahtajna ila rajulin ba'di abada allah qaala fama atat alayhi illa rabi'a hatta usib allahu akbar allahu akbar mu ne Seydina Omar biñ ko waxee lool ñoom ñaar Seydina Xudayfa Seydina Usmaan ibn Hunayf radiyallahu anhuma naan ko noonu loolu moom atte nañ ko wax dëgg diisul amiral mu'minin mu ne neen gis nga bu ma borom bi muccalee mooy bu defee ma guddal sama dundu tuuti waaw parce que temps yi dafa yëg ni ak faatoom mu ngi jege moo tax yi ñuy sëy yépp dafay wax ay gis nga sànq ni mu tàmbalee discours ba que ni man damaa gént ak ganaar am séq gu ma gu ma gu ma cog ñetti yoon la in sallamani Allah ñëwaat di ko waxaat ak ñii ah taxaw ñoom di wax bu ma yàlla muccalee waat naa ci yàlla dinaa bàyyi jigéen ñi nga xam ne dañu seen waa ay veuve lañ seeni boroom kër dañoo génn àddina baleen te ñu nekk Iraq wallahi dinaa def loo xam ne dootuñu am aajo ci kenn sama gannaaw mooy dinaa leen dewur ay teraanga ay waamee xéewal ba dootuñu jooy seen boroom kër ya génn àddina xoolal kii de mooy Seydina Omar demal léegi al siit yu bon ya fa nekk li ñuy wax kii waaw <laughs> ah, siit yu bon yi nekk à travers le monde min Lubnaan te ñoo commencé di bari Sénégal feneen ak feneen li ñuy wax ci dëru di ko yekk kii nga xamante ni moom mooy sangu dul radiyallahu anhu wa ardaa li nga xam ne loolu loo doon souci moom ñu yépp ñi nekk foofu léegi li ñuy wax alxubata di wax ne dañuy jàppale waa ahlul bayt kadabu wallah wallahi al ahlu bayti Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a sori seen caaxaan yooyu ñu nekk waxoon naa la fii ne hadith fi sahihayn gisee ci xew-xew yi bi amee biñ faatee Seydina Omar Seydina Ibnu Abbaas nee na damaa taxaw huwa min ahlil bayt ibnu ammi rasulillah habrul umma wa tarjumaanul qur'aan radiyallahu anhuma nee na fiñ teg Seydina Omar néewam ne nee na maa ngi taxaw maa ngi kaawu tellement njàqare gi ñu jàpp moo tax am na ci kii <laughs> kenn ci taabi'i yi foog naa Amr ibn Maymun mii la naan dafa mel ni nit ñi keroog Medina ñu ngi door am musiba bu mel noonu te alors que jàlloon na fi mais dañ koo gëjoon a am ndax qad amina Umar qad amana Umaru an-naas nit ñi bañ fàtte woon njàqare radiyallahu anhu nee na maa ngi nekk ci jàqare goo xam ne après am ku ma teg loxo ci sama mbagg féetama gannaaw jàqare gi damaa dugg ba nekkuma fa di tourner kan la mais maa ngi dégg aji wax ji naan amul kenn koo xam ne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg naa man bu may génn àddina ma présenter yàlla téere jëf may présenter téere jëf du dul téere jëf bu mel ni yow mi tëdd di Omar nee bi ma tourné man Ibn Abbas ma gis muy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaah amiirul mu'miniin waaw sayyidu shurafaa waaw naan ma gis muy Seydina Ali ibn Abi Talib léegi kooku lan la ay nit di ñëw nit naan ci moom lañ tax di wax waxi caaxaan yi nga xam ne moom ngay dégg ñu koy feesale réseaux sociaux yi ak seen téere yi nga xam ne kulluhu kadib ay nar la waaw di woote naan ah imma nangam ak imaam sàngam te imaam yooyu ñoo gën a sori li ñuy li ñuy wax kadabu wallah kadabu wallah yal na leen borom bi wan dëgg wan ñu dëgg wan leen dëgg allahumma arina al haqqa haqqa